moom mu ngi tuddoon abdullah ibn jahshin ibn riyaabin ibn yamaril as al asadi bokkoon ci waa euh, asad mooy tribu de asad al as al asadi moom xaliifu bani abdi shams nekkoon kon allié waa banu abdi shams bokkoon moom mii ci ñu njëkk a tuub abdullah ibn jahsh radiyallahu taala anhu wa ardaa bokkoon na ñi nga xam ne comme ni ko imaam ibn isxaaq rahimahullahu taala waxoon waxe bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoo gàddaayoon jógewoon màkkatal mukarrama gàddaay bi njëkk a am ci lislaam dem xabasha di éthiopie moom mii di abdullah ibn jahshin radiyallahu taala anhu wa ardaahu bokkoon na ci ñi gàddaayoon demoon Éthiopie ca cinquième année ba ci yónni yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi nga xamante ne ci la ñibbisi ah mbugal yi tar ci ñoom ñépp yonent bi aleyhi salaatu wassalaam am ay ñu ko gëm Yasrib mu ne leen génn leen moom mi imaam Ibn Ishaq nee na mooy ñeenteelu ku génn daldi dem gàddaay te bi muy dem waa këram yépp lu yóbbaale moo tax imaam ibn Isxaaq mu nañu dafa yóbbaale moom ak waa këram ak frère am boobu di Abu Ahmad euh, te bi nga xamante ne ci lañu gàddaay dañu gàddaay ñoom imaam ibn Isxaaq ne bi ñu demee fa xulliqat daaru bani Jahshin hijratan mu ne ñoom bi ñu demee bi nga xamante ni ci lañu gàddaay dem ñoom seen waa famille ñépp a dem mooy kër ga te kër gu yaatu la woon bari ay nit ñoom ñépp ñu gàddaay ilallahi wa rasuli radiyallahu taala anhum ah di ñu defee lool nag seen kër dañ ko mujj tëj ñoom dañoo tëj seen kër bàyyi fa lañu am lépp jël liñ mën a jël dem gàddaay yi bi nga xamante ne ci lañ def noonu ah, imaam ibn Isxaaq mu ne fa marra biha Utbat ibn Rabi'a wal az wal Abbaas ibn Abdil Muttalibi wa Abu Jahl ibn Hishaam ibn al-Mughiira wa hiya daaru mooy waa kër googu mu ne wa hum mus'iduuna ilaa a'laa Makka fa nadara ilayhaa Utbatu ibn Rabii'a taxaffaqa abwaabahaa abwaabuhaa yabaa abwaabuhaa yabaaban laysa fiihaa saakin falamma ra'aaha kadhalika tanaffasa as-su'ada thumma qaala wa kullu daarin wa in taalat salaamatuha yawman satudrikuha an-nakba'u wal-huubu imaam ibn isxaaq raximahullah mu ne bi nga xam ne ñoom ñii di abdullah ibn jahshin di waa kër banu jahshin radiyallahu taala anhum wa ardaahum ci lañu gàddaaye dem Yasrib ci ndigalu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam jamono jii bul fàtte ne ñoom ñi ñoo génn mais yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ngi woon Makka foofu ñoom ñuy dem ci seen mbokk yi minal ansaar radiyallahu taala anhum wa ardaahum bi ñu demee nee na fa xulliqat daaru bani jahshin ñu daldi tëj kër waa banu jahsh di seen kër ñoom dañ ko mujj tëj ndax gàddaay gi ñu gàddaay kenn desatul ci kër bi mu demee noon nag nee na benn bés Utba ibn Rabi'a di fay romb otba kàccoor bu mag bi moom gisoon nañ ko di Utba ibn Rabi'a euh, bokkoon ci zu'ama u Qurayshin yi wa kuffaaruha moom mu daal di fay romb moom rek déedéet mu ne wal Abbaas ibn Abdil Muttalibi te boobu mu ngi àndoon moom ñu ngi àndoon mu ngi àndoon ak al abbas ibn abdul muttalib temps yi moom tuubagul woon radiyallahu taala anhu ammu rasulillah di bàytexu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne wa abu jahl ibn hishaamin waaye tamit bokkoon na ci ñooñu mbooloo moomu romboon kër googu noonu romb fa benn bés muy al mal'un ku ñu rëbb ki tamu ñàkk tamu perte muy abu jahl ibn di abu jël di doomi hisham hisham boobu di doomi mughira mu ne te ñoom ñoom ñetti ñi ñoo àndoon fan lañ jëmoon mu ne ñoom ñu doon jëm ci kaw Makka mooy fi féete mooy bu doon tey dañ naan noor bi ci kaw fi féete kaw Makka ci kaw fa lañ doon dem denn ci quartier yi noonu doon doon dox seen soxla léegi bi ñu demee noonu euh, amu ki euh, Utbatu ibn Rabi'a mu daldi xool kër gi xool kër gi kër gi lépp tëju mu gis buntu yi ñoom dal daldi dinañuy ràpp ndax dem nañu kenn ubbeetu leen ngelaw yeeg ak érosion yeeg yooyu yépp jàpp buntu ba seen buntu yi sax commencé comme rek kër gu kenn dëkkatul boo gisee mu xaw a yàgg tuuti buntu yu commencé euh, nekk ci xaraab di raf di di ràpp par ndànk-ndànk mu gis ne kenn lay sa fiiha saakin kenn newul ci biir hein mu ne falam maara ba nga xam ne nag ci la ko gis moom Utba ibn mu mel ni nag xaw a nag ci li nga xamante ne nii moo dal waa famille bi tagam ñoom ñoo leen ko teg mooy ne kuffaaru Quraysh ni ak seenu contradiction mooy ne ñoom ñoo leen doon téye ci dëkk bi yow ñoom ci dëkk bi lañ nekk mënuñu fee am jàmm ndax yéen ngeen dem di leen mbugal di leen teg xeeti mbugal ba ñu génn après ñu dem yéen ngeen ne dayo yaa yéey dangeen leen di yërëm ñu ne ñoom lañ koo yërëm nag mu daldi wax baya bayt yooyu di ko fàttaliku du moom moo ko wax sax waaye beneen powetu arab moo ko wax waaye muy fàttaliku baytu boobu naan ah, wa kullu daarin wa in taalat salaamatuhaa yawman sa tudrikuha nakbaa'u wal xuubu mu ne kër goo mën a gis kër dëkkuwaay goo mën a gis rek goo mën a gis mu ne foo jaar wa in taalat salaamatuhu salaamatuhaa même bu dee ne jàmm seenu jàmm nekk ci jàmm gañ nekk nekk ci salaam lépp di dox lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg sa tudrikuhan nag baa ah ngelaw yi nga xamante nii de ñooy ngelaw yu metti yooyu di fa jaar li wone ne kenn newatu fa di fa ëpp comme la sha'ir ba doon wax kam min jamii shamli multaimil quwa kaanu bi kaanu bi ayshin qablana fatasaddaau mu ne ñaata yoon ñaata min jamii shamli ñaata ci ay mbooloo yu bari yoo xamante ni ñaata kër muuroon xumb ba fa seen bàyyi newee ñépp mbir ma xumb lool ba boo fa rombee sax foog ne fii nii daa am lu fi xew kur kër gi dëkk ci xumb waaye baaba génn àdduna gaa yi tas ñee jaar ne li ñee jaar ne mu mujj kër ga ca boppam boo moywul man nga faa jaarati heure yoo xam ne da doon bari nit fees teel nga jaar fa daanaka doodoo fa fekk picc walla ay ñaari nit nga fay fekk mooy kon loolu la sa tudrikuhu nakba'u ngelaw li wal xuubu xuubu ci araab day tekki ism mooy bàkkaar mais day tekki halaaku fii halaak la fi tekki mooy ak alk mooy mooy ñu dem rek mooy ñu jeex mooy ñu dinañu jeex ak lu seen jàmm yàgg kon ñoom loolu lañ doon wax léegi nag bi mu rombee kon Utbat ibn Rabi'a moo doon fàttale bi mu gisee kër gi noonu mu ngi ànd ak al Abbaas ibn Abdul Muttalib radiyallahu taala anhu ak abu jahlin ñu romb moom mu xool yërëm ndeysaan fàttala kër gi ni meloon ak ci nit gis bunt yi nii ni mu ràppe ngelaw yi kii ko mu fàttale ko baytu bi ne kër lu mu yàgg-yàgg dëkkuwaay seen jàmm bés dina ñëw dina ko dab mooy ngelaw yi nga xam ne dina ëffu dara newul waaye tamit alkade mooy ne dootuñu fa nekk mooy ne dinañu dee dinañu jeex dootuñu fa nekk moo xam dee nañu ci ci ci matériellement wala newatuñ foofu waaye ca lañ léegi nag bi nga xamante ne nii loolu la wax imaam ibn Isxaaq mu ne bi Utba waxee lool mu ne ndeysaan asbaxat daaru bani Jahshin xalaa min ahliha mu ne ndeysaan ah, kër waa bani Jahsh de mujj na wéet ci ay ñoñam kenn dëkkeetu ko waaye xool leen lii rek lii da daw na yaram di ko wax ñaari àndandoom yi di abu jahlin ak al abbas ibn abdil radiyallahu anhu bi mu waxee lool nag abu jahlin ne ko wama tabki alayhi min qull ibn qull al jahilul majhul mu ne mu ne mu ne utba ibn Rabi'a mooy moom li nekk di di di di di di di ci am ak daw yaram nii loolul moo moo moo jaaxal wu Jahl looloo ko metti mun a ko mais yow sax yow lan ngay nekk naan dangay ngay préoccupé wu ci al-Qull ibn looy nekk di di di di di jooy ci ñoo xamante ne ni kenn xamuleen ndax al-Qull ibn mooy ñoo xam ne contrairement ak ñu bari te mooy ñoo xamante ne nii xamuñu ko non bàyyam it xamuñu ko mooy ñii nga xam ne kenn xamu leen ñu dara dem nañu lool lool lool ñooy loolu looy préoccupé wu di jooy ci ñii ba pare nee na mu ne imaam ibn Isxaaq mu ne summa qaala ginnaaw gi Abu Jahl ne hada amalu ibn axi hada farraqa jamaatana farraqa jamaatana wa shattata amrana wa qatta'a baynana nee na ginnaaw Abu Jahlin teg ci ne lii de liggéeyu doomi mbokki kii la haala lii de amalu ibn axi yow Utba li mu fi nekki jooy suñu àndandoo bii ñu àndal yàlla Abbaas ibn Abdul Muttalib nii lii nii nga gis yépp mu tristal suñu dëkk bi ba gaa yi dem comme kër Banu Jahsh gi kenn newatu fi liggéeyu doomi mbokk waa jii la di al Abbaas mii doomi mbokkam bi alayhi salaatu wasalaam moom la moo lii lépp moo ko causé voilà ndax moom farraqa jamaatana tasaare na suñu mbooloo yi xoolal rek suñu mbooloo yépp Quraysh tas na ko waay kër yépp la tas farraqa jamaa suñu mbooloo yépp laata muy woote lii muy woote suñu kàddu benn la woon waaye moom moo tas suñu mbooloo yi wa shattata amrana mu daldi wasaare disperser suñu mbir ba nekkatuñu benn ay way ñun ñoo doon yëkkateendoo di tegandoo waaye léegi jeex na doomu mbokk kii moo ñu ko teg suñu kàddu benn la woon waaye nekkatul benn ndax moom wa qataa baynana wa qataa baynana ba pare mu dog wa qataa baynana su waa nga ne wa qataa mu dog mu dagg suñu diggante ba lien yi xewoon yi amoon suñu diggante ñun habitat wu yépp amatul wala mu doggaat mu daggaate suñu diggante ba kenn en tout cas loo ci qata baynana mu dagg lien yi doxoon suñu diggante yépp mu daggoo ba doom di noonu bàyyi ñii lii yépp xoolal niñ nekke woon fii ci jàmm moom moo tax doomi mbokk kii hada amalu ibn axi hada loolu la doon wax moom abu jahlin alayhi min ma yastaxiq Ah, moom nag bi Abdullah ibn Jahshin kon gis nañ ne bi mu gàddaayee kenn desatul seen kër ñoom ñépp a dem mu dem madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam gàddaayee mu daldi bi muy mbokkale entre waa muhaajiruuna ak ansaar radiyallahu taala anhum wa ardaahum mu daldi leen mbokkale e, moom abdullah ibn jahsh bi ak aasim ibn thabit al ansaari radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma moom nag e, di abdullah ibn jahsh bi sariya ku mel ni e, am na ci boroom xam yi rahmatullah alayhim yu ne sariya bi nga xam ne muy dog ci ab dog lay doon ci armée te dañuy dox ci ndànk mooy dañuy nëbbatu bu ñuy dem bañ wala di def dans le discret ngir noon yi bañ leen a yëg mais yonent mi alayhi salaatu salaam du dem day yónni benn armée ci saxaaba yi radiyallahu anhum moom mi Abdullah ibn Jahshin radiyallahu ta'ala anhu jële comme ni ko niñ ko jële ci sand ibn Abi Waqqas radiyallahu taala anhu mu ne ba'athanaa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi sariyatin wa qaala la ab'athanna alaykum rajulan asbarakum ala al-juu'i wal-'atash fa ba'atha alaynaa Abdallahi ibn Jahshin fa kaana awwala amiirin fil islaam kon mu ne moom di Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa yónni benn armée mu ne dinaa def mu jiite leen mu jiite armée bii nii ki gën a muñ ci yéen ki dàq muñ ci yéen xiif ak mar nee na moom Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu mu ne moom mu daldi def mu di ñuy jiite sariya boobu abdallah ibn jahshimi radiallahu taala anhu wa arda mu ne moom moo nekkoon ki njëkk a nekk njiit ci lislaam jiite ab armée mooy sariya bi njëkk ci lislaam loolu nañ ci gën dugg incha allah buñ àggee ci euh, ghazwatu rasulillah wa saraya fii euh, almadina ala saakini afdalu salatu wassalaam incha allah Euh, naka noonu tamit loolu la Zirr ibn Hubaysh wax rahimahullah mu ne raaya bi njëkk drapeau bi njëkk bu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daal di takk ci lislaam moom la ko joxoon muy Abdullah ibn Jahsh moom nag Abdullah ibn Jahsh bi moom la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam yónni ak mbooloo mii Sa'd ibn Abi Waqqaas mii ci la àndoon ak ñu nekkoon am mbooloo mu yónni leen ñu nekk biñ biñ gàddaayee nekk madinatul munawwar ala saakini afdalu salaatu wassalaam ngir ñu dem nekk sariyatu istitlaaiya mooy sariya la boo xam ne demuloon ngir xeexi waaye dafa demoon ngir uti ay information waaw akbar ndax ci ñan la la yónni woon ci Quraysh mooy ñu dem daldi euh, xool saytu mouvement wu noon bi ndax loolu lu am solo la mooy wàcc matière d'information moom yonent mi alayhi salaatu salaam moom la leen yónni woon ci bii euh, daal di koy jox benn lettre boo xam ne ne leen ne ko boo lettre bi bu ko ubbi tant que àggoo fi nga xamante ne nii mooy bërëb teel boo àggee bërëb sàngam bu boobaa boo demee man ngaa ubbi euh, lettre bi waaye boo fa àggagul bu ko ubbi te boo àggee boo gisee li ma la fa la ma fa wax après bu ko defee bul ñi ànd ak yow ci ñii ma la booleel bu ci forcer kenn ku bëgg dëpp bàyyi ko mu dëpp yow après nga dox ci li ma la digal bi mu demee foofu ci Batnu Naxla euh, foofu après fekk ci soriwul Makka noonu ñu doon xool di xool est-ce que waa Makka ñoom nekkuñ di waajal contre jullit ñi Madina ala saakina afdalu salaatu wassalaam ñu daje fa ak quelque ay yéefér yu fa romb parmi les nit euh, ñoom Amr ibn al-Hadrami ci lañ ko raye foofu fekk mu nekkoon ci période yi nga xam ne mooy période ash al ashhur euh, al haram la woon muy euh, weer yi nga xam ne weer yu ñu ormal la ci lislaam waaye tamit ci jaahiliya avant lislaam léegi nag biñ ko rey biñ ci reyee kenn waa Quraysh nag def teen tamaar euh, ñu ñibbi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba pare ñu jàpp ñaari prisonniers ñu agsi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne moom du laal prisonniers yi te tamit ndax digalu leen woon ñu xeex moom day bàyyi ba yàlla daal di ci àtte bi wax ji bare waa Quraysh tamit jaar ci walla Muhammad mii nga xam ne alayhi salaatu wasalaam nee na day woote ay ay affaire u jàmm ak affaire u diine affaire u makaarimul axlaaq ak yooyu regarder rek li muy def non seulement mu yónni ñoo xam ne dañoo rey ci ñun rey Amr ibn al-Hadrami bokk ci ñun ñu naan déet ñu jàpp ñaari prisonnier ta ñu naan déet jamono ji ñu ko def jamono joo xam ne dañ koo masa ormal te moom nee dafa ñëw indi diine joo xam ne day ormal yooyu noonu nga xam ne moom la suñu diine diiney Ibrahim ji bàyyi woon xoolal lim def affaire bi yonent yaay gi nag suñu boroom daal di wàcce saar kii aaya yoo xam ne pour wax ne ñii malgré liñ def xeex ci weer yi nekkul woon li nga xam ne moo gën lu ñu tere la waaye waa kuffaaru Quraysh ni ñu def moo gën a bon moo tax moom lay wax ci suuratul baqara mu ne ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim yasaluunaka an alchahri alxaraami qitaalin fiih qul qitaalun fiihi kabiirun wa saddun an sabiilillah wa saddun an sabiilillahi wa kufrun bihi walmasjidi alxaraami wa ixraaju ahlihi minhu akbaru inda allah ila axiri al aaya suñu boroom daldi wàcce aaya boobu ci suuratul baqara di aaya 217 mu ne yasaluunaka ñu ngi lay laaj ñoom kuffaaru quraychin yi ñu naan waay xoolal ma rek muhammad mi nga xamante ne ni aleyhi salaatu wassalaam nee na day woote ci makaarimul axlaaq nee na day ñëw di respecté di woote li respecté xurumaati diin wa xurumaatil bayt xoolal rek li mu def di néeg bi ormaay néeg bu màgg bi di zaadaha llahu tashrifan wa takrima di kaabatullahi alxaram allati assasaha nabi nabiyullahi ibrahim alxalil ala nabiyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam ñu ne xoolal li mu def rek nga xam ne daal di xotti ormaay weer yu màgg yi nga xam ne ci la yónnee ñoo xam ne ñoo rey ay nit ci ñun suñu boroom nag bi wax ji baree mu daldi wàcce ne yasaluunaka an isharil haram ñu ngi nii di la laaj même jullit ñi am na ñoo xam ne dañu commencé woon doon xawa a euh, ŋàññ nag ñi nga xam ne mooy sariya bi bu Abdullah ibn Jahsh bi radiyallahu taala anil jamii ci li nga xamante ne ni moom lañ def baray ay nit ci weer wi moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme que amagu ci woon dara lu leer mu ne man duma laal prisonnier yi ñaari prisonnier yi duma leen laal waaye tamit li ngeen fa jëlee yooyu yépp duma ci laal dara dara dara dara dara léegi man daal damay bàyyi noon man alayhi salaatu wassalaam hatta yahkuma allahu fii ba suñu boroom subha sama boroom subhaanahu wa taala di ci yàtte li nga xamante ni nag loolu deme na noonu yéefér yi jaare ci di wax ñoom kuffaaru qurayshin aa la'aa'inullahi almutataaliya boroom bi na nag wàcc aaya boobu na yasaluunaka ñu ngi lay laaj ani shahril xaraami ci weer yi nga xam ne mooy weer yi nga xam ne dañ leen a wormaal de muy weer yi nga xam ne yu bari dañ ko fiy tere parmi ci weer yooyu weeru ajat yooyu ci lañu mu ne qitaalin fiihi ñoom ñu ngi laaj ndax naan ah ndax xeex am na ci ba nga ñëw boo yow daal di yónni ay ñoo xam ne ñoo fi rey ay nit fii nii qul waxal yow alayhi salaatu wassalaam qitaalun fiihi kabir waaw xeex ci moom lu rëy mooy bàkkaar la mooy waru la waru la demee noonu mooy ne dañ ndax wor mag yi dafa des ba léegi mooy ne waruñu koo def waruñu cee xeex ci weer yooyu ndax wormaal di ci ubbi di ci ubbi ab xeex di di di xeex ay nit ci weer yooyu waaye nag suñu boroom subhaanahu wa taala comme wane ne ñoom pour wax leen ne malgré li ngeen def mooy ne loolu waru ngeen ko woon a def noonu yéen ñii di waa sariya boobu waaye mu ne leen réconforter leen ne wa saddun waaye an ak dox waaye dox diggante an sabilillah ak yoonu yàlla wi alayhi salaatu wassalaam di woote naan muy lislaam moom de dox digganteem ak nit ñi daal di àgg ci lislaam daal di fotongal gi ñu leen fotongal sonal leen daal di leen teg pression di mbugal nit ñi di def ay campagne battre campagne du matin au soir pour bu kenn dugg ci lislaam waaye tamit loolu ngeen def noonu pour sama message bii du àgg yéen waa Quraysh wa saddun an sabilillah wa kufrun bihi ak weddi yàlla wal masjidil haram ak ni ngeen xam ne xott orma gi ngeen def mooy màgga jàkka ji nga xam ne borom bee ko armal muy kaabatullah zaadaha llahu tashrifan wa takrima ndax ñoom ñaata yàlla la ñu jël daal di koy def ci foofu noonu di fa def ay shirk yoo xamante ne nii néeg boo xam ne borom bi subhaanahu wa taala dafa digaloon sayyiduna ibrahim alayhi wa in yarfa'u ibrahimu alqawaacida min albeyti wa ismail moom da leen digaloon moom ñu yëkkati fondement yi néeg boobu moom sayyiduna ismail ibrahim ak doomam jooju di sayyiduna ismailu alayhim assalaatu wassalaam ngir nga xam ne mu fay wéetal boroom bi inna awwala baytin wudi'a la lalladhi bi bakkata mubaarakan ila axiril aaya mu ne néeg bi nga xam ne moom la njëkk a teg ko koo tabax teg ko ci kaw suuf ngir jaamu yàlla comme ni ko asadullahi al-ghaalib ali ibn abi taalib alayhi ridwaanullah daal di waxe moom mooy néeg bi ñu njëkk a samp ngir di fa jaamu boroom bi loolu lañ def ñoom ñu soppali loolu daal di koy def néeg boo xam ne fa la ñuy bokkaalee borom bi waaye subhaanallah xoolal opposition boobu rek objectif bi taxoon ñu teg ko ak ñoom fi ñu mujje moo tax mu ne leen wal masjidil haram ba pare waaye wa an sabilillah wal masjidil haram ngeen def yooyu ba pare waaye dox diggante ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak almuwahidun yi nga xam ne li taxoon ñu teg néeg boobu ngir ñu wéetal borom bi ñoom ngeen tere leen ne leen du ngeen fi ñëw amu ngeen droit ñëw fi bay wéetal borom bi subhaanahu wa taala mu ne loolu de weddi googu ngeen weddi yàlla digganteeg nit ñi dugg ci yoonu yàlla wii di lislaam ak agsi ci kaabaam gi ba man ko fee jaamu waaye wa ixraaju ahlihi min ak génne gi nga xam ne moom ngeen génnee ñi nga xam ne ñoo ko dëkke woon foofu di makkatal mukarrama zaada allahu tashrifan wa takriman min al muminin min almuminina almuwaxidina min asxaabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci ñi nga xam ne ñoo wéetal yàlla wéetal borom bi subhaanahu wa taala bokkoon ci ñi nga xam ne ñooy saxaaba yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne ñooñu noon di génne ñooñu ci dëkk boobu akbaru moo gën a rëy fuuf indallaahi fa yàlla këli ñi nii ñii ñoom Abdullah ibn Jahsh ñuy def même bi liñ def foofu waruñ ko fa woon defe noonu waaye loolu lépp bu ñu ko gam-gam ak yéen kàccoor te gu mag gi ngeen def yépp moolu nag ca yàlla moo gën garaaw fuuf fuuf fuuf loolu mooy li nga xam ne moo wàccoon ci moom moo jiite woon kon sariya boobu nekk sariya bi njëkk bu ñu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daal di teg comme ni nga xam ne noonu la ko Zirr ibn Hubayshin rahimahullahu taala daal di waxe Eh, ginnaaw gi nag biñ leen ko joxe bi yàlla defee lool yonent bi aay yi wàcce yonent mi alayhi salaatu salaam daal di ne jël affaire yépp ne jàpp ñaari prisonniers yi mu nangu leen ne Quraysh indi leen lu ngeen leen eh, jël lu ngeen leen eh, libéré voilà te moom mooy Abdullah ibn Jahsh bi radiyallahu anhu mooy ci jëkk ci butin de guerre xumus bi mu jébbal ko yonent bi aleyhi salatu wassalaam borom de yonent bi aleyhi salatu wassalaam mooy ki ko njëkk def avant aaya yooyu di wàcc moom nag fekke na Badar moom Abdullah ibn Jahshin radiyallahu taala anhu wa ardaahu naka noonu it fekke na Uhud comme ni nga xamante ne nii noonu la ko imaam al-Baghawi raximahullahu taala daal di solo jële ko ci yoonu euh, mu jële ko ci yoonu Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu taala anhu ci yoonam ba ci Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu anhu euh, moom mu ne Abdullah ibn Jahsh mu ne bésu Uhud xeex boobu noonu dane dane ko ñoom ñaar bi ñu demee ci xeex bi dane ko alaa tati fa xanaa mënoo ñëw ne ko ñëwal maag yow yow abdullah yow Sa'd ibn Abi Waqqas Abdullah ibn Jahsh ne ko ñëwal ñu daldi def ay ñaan ñaan suñu boroom subhaanahu wa ñu ngi nii ci xeex lañ jëm ci jihaad lañ jëm nañu ñaan maag yow léegi nee na ñu daldi wéet ñoom ñaar xaw a dandu mbooloo mi Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu nee na man ma ñaan borom bi subhaanahu wa taala ne ne ko bu ñu dajee kuffaaru Qurayshi nii de ci xeex bii suba fekk bañ ne suba la xeex bi la mu ne bu ñu dajee moom loolu la ñaan mu ne bu ma dajeeg ñoom suba de yàlla na nga def ma dajeeg waajoo xamante ni ni waaju tar xeex la tam ta te nekk jàmbaar yàlla na nga ma boole koo xam ne ma dajeeg koo xam ne ku ne jàmbaar dëgg ma dajeeg moom nag ci kuffaaru Quraysh ni ba mu xam ne ñun ñëwuñu fi ngir taxawaalu wala diine ji ñu gëm ak seen caaxaan yi bokkul bu ko defee uqaatiluhu fiiki boo ma booleeg moom nag maa ngi lay ñaan yàlla ma rey ko ci yow te yow yaa tax ma rey ginnaaw gi mu ne boo ma defalee lool nga daal di may wërsëgal ma daal di koy gañe rey ko mbuggu koŋam yi mu sol ak arme arme kii yi mu yor lépp ma daal di koy nangu jël ko moom ko te loolu lépp mu nekk ci sa yoon yow borom bi subhaanahu wa taala loolu la Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu anhu ñaan ah Abdullah ibn Jahsh nag ne bi mu ñaanee moom Seydina Sa'd te Sa'd kaana mujaabat da'wa dafa nekkoon koo xam ne mujaabat du'a ila woon ku suñu boroom subhaanahu wa taala doon nangu ak ñaanam comme niñ ko gisoon ci tarjuma ci ñaan gu ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñaanaloon moom bàyti xamam boobu euh, moom nijaayam boobu di Saad ibn Malik ibn ab mooy ibn Abi Waqqas radiyallahu taala bi mu ñaanee lool ah Abdullah ibn Jahsh ne ko amin ne fa am na mu ne amin moom nag Abdullah ibn Jahsh ginnaaw gi moom mu war ñaan mu ne mu ne ko man yàlla man li ma lay ñaan mooy ngam wërsëgal ma suba yoo xam ne ko moom mii li mu wax jàmbaare sol nag arme bi bu bu om baax te jàmbaare ma xeex ak moom ci yow euh, ba moom moomu kooku ku jàmbaare ko moom mu daal di may rey man ba pare dagg sama bakkan dagg sama ñaari nopp bu ma dajeeg yow borom bi subhaanahu wa nga ne ma waa yow Abdullah ibn Jahsh waa lii la dal moom hada fiik boo ma laajee fa ida laqituka qultu hada fiika wa fii rasuli sama bakkan bii ñu dagg ak sama ñaari nopp yi boo ma laajee waa lan moo nga doon lan nga def lan moo tax sa bakkan bi dagg ak sa ñaari lo nopp yi ma ne lii de dañ leen a dagg ndax yow ci yaw ak ci sa yonent Allahu akbar ah! ba bu ko defee boo ma laajee ma wax loolu fa taqulu yow borom bi nga ne ma sadaqta wax nga dëgg yow sama jaam Abdallah ibn Jahsh bi mu waxee loolu nag ah ñaan loolu Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu ne kaanat da'watu Abdillah xayran min da'wati falaqad ra'aytuhu aaxira nahaari wa idaa anfahu wa udunahu la mu'allaqun fi xayt mu ne nag moom Seydina eh, eh, Sa'd ibn Abi Waqqas mooy bi ginnaaw bi ñaanee lool bi xeex bi jeexee yooyu mu ne wax dëgg yàlla bi muy nettali nettali bi mu ne ñaanu Abdullah de di ibn Jahsh moo gënoon sama ñaan foofu ndax gis naa ko ca jeexi talu xeex boobu noonu ci bëccëg gi noonu ma gis bakkan bi ak nopp yi ñu daldi koy lonku ci benn buum mooy dagg kuffaar yi ndax da ñoom dañ doon jour boobu dañ doon mutiler waate comme niñ def Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib Uhud daggaate ko fees ko ba génne xol bi ñoom noonu la woon ngir jël seen revanche kon moom noonu la génne àddina foofale ci maarakatu di ghazwatu Uhud radiyallahu taala anhu wa arda bi mu génnee àddina moom ak seydna Hamza ibn Abdul Muttalib eh, ki nga xam ne nag moo ko rey mooy Abul Hakam al Akhnas ibn al Akhnas ibn Shariq bi ñu doon gisoon lu yàgg moom doomam di Abul xakam di doomam ibn al-Axnas ibn Shariq moo ko rey biñ ko reyee Uhud foofu ñu daal di koy boole denc ko ak Seydina Hamza ci benn bàmmeel ñoo ko bokkoon moom foofu la génn àddina radiyallahu taala anhu wa ardaa wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa mathwaahu